soxna yeeg suñu doom yeeg suñu lëgëy yeeg suñu yooyoo ñu fàtte nasiina kasiiram ñu fàtte lu bari lii la wax Seydina as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu qaala Abu Bakr nee na bi mu waxee lool Seydina Abu Bakr ne ma <laughs> radiyallahu fa wallahi inna la nalqa mithla hadha waat naa ci yàlla ne ñun dañuy daj lu mel nii waaw ñun dinañu dal ñu daj lu mel lii nga wax waaw nee na nag fantalaqtu ana wa abu bakr léegi nag toog amatul <laughs> toog amatul lii lan lañ koy faje ah moo ana nuñ koy faje waay <laughs> moo tax ci riwaa imaamu Tirmidhi bi foofu dane Seydina Abu Bakar nee intaliq bina ila rasulillah fa wallahi inna laka dhalika de intaliq bina ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ah ñu itam noonu la de Hanzala kon nag ñëwul ànd ak man ñu wëy dem ci ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam amatu toog ngir mu leeral ñu ci mbir mii nag ndax de bu dee wala def naa fi ah ñun ne inna nalqa misla hada ñun Abubakar de ah dañuy def lu mel ni lii nga wax de radiyallahu anhuma léegi mu ne fantalaqtu ana wa Abu Bakr radiyallahu anhu hatta dakhalna ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag ma jóge ba ma Abu Bakr ñu continuer suñu yoon directement dem ca Yonent bi alayhi salaatu wa salaam kay waaw waaw wa idha tanaza'tum fi amrin farudduhu ila Allah suñu boroom nee na bu ngeen xëccoowee ci mbir te loolu du xëccoo nañ xëccoo nii rek waaw lépp loo xamante ne nii daal différent la seen diggante delloo leen ko ilallah ci borom tabaaraka wa waaw delloo leen ko ci borom bi tabaaraka wa fii shay'in fa in tanaza'tum fii shay'in farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil ndeem nekk ngeen ñoo xam ne ñu gëm yàlla ngeen gëm ne bés pénc moom da ngeen fa dajeek moom mu fay leen li ngeen doon jëf dangeen xam ne rek di ko delloo ci moom zalika loolee xayrun moo gën wa ahsanu ta'wil ak delluwaay léegi kon nag ñu daal di dem ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon jullit bi mooy lépp loo xam ne daf laa jaaxal ci sa diine du ay idée philosophique ngay dem ubbi ay livre ngir apaiser wu déedéet alquran moo la mën a apaiser ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub suñu borom nee na ala waawi ala yëgu ngeen ma yëgal leen ala nee na bi dhikrillah ci tudd yàlla la mention de nom d'Allah di tudd alquranam ji di ko jàng ak hadith ak lépp lu koy leeral ak lu ci jëm ci loolee tatma innu lay dale alqulubu xol yi waaw boo dee gis nit kuffaar yoo xam ne li ñu leen yoroon bi may ci wàllu àddina waaye ba léegi amul la la tranquillité du cœur waaw seen xol dalu parce que ñoom ñëwuñu fii dalal xol muy alquran ñëwuñ ci seen borom li nga xam ne mooy muqallibal qulub mooy jàllar bi xol yi buñ bëggee mu dalal seen xol ci moom lañuy ñëw te nee leen alaa bi zikrillah alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee bi zikrillah ci tudd yàlla gi tatma'innul qulub ci la xol yi dale léegi kon loolu moo gën ak delluwaay te moo gën ci yéen léegi kon mooy ñun ñëpp loolu la lu ñu jaaxal rek nañ ñëw ci alquran nañ ñëw ila rasul mooy lan ci li nga xamante ne mooy sunnaam farudduhu ila allahi wa rasul waaw waaye loolu suñu borom rek sax in kuntum leen nekk ngeen tu'minuuna billahi wal yawmil axir bi gëm dëgg dëgg yàlla ak bis bu mujj kon Seydina Siddiq daal di dem ak Seydina Hanzala al-Usayyidi radiyallahu anhuma ñu ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam nee na biñ ñëwee ba dugg fan talaqtu ana wa Abu Bakr hatta daxalna ala rasulillah ba la ñuy dugg ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam fa qultu nee na nag ma jël la parole ne yonent bi alayhi salaatu salaam naafaqa Hanzala waaw ci riwaaya imaamu at-Tirmidhi bi rahimahullah dee na biñ duggee fan talaqna falammaa ra'aahu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaala maa laka yaa Hanzala boo ko nee dañoo dugg ci biñ dugg ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam naka la leen gis Seydina Abu Bakar ñu ñëw jox nañ leen ndigal ba ñuy dugg ci moom Hanzala bu xool gisul ci as-Siddiq lu loo xam ne lu ko perturbé ba lu wuteeg ni mu meloon waaye Hanzala bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam xool ko xam ne am na lu xew mu ne ko maa laka yaa Hanzala waaw mooy waa Hanzala lan la maalaka yaa Hanzala Hanzala lu la dal lu xew qaala sayna Hanzala nee na bu ñëwaatee ci riwaaya bi nee na mi duggee fa qa léegi nee na fa qultu naafaqa Hanzalatu ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ma ne mais naafaqa Hanzala Hanzala daal ragal na nekk naafiq euh, surah yu bari loolu lañ ko te mooy ragal na nekk naafiq waaye naafaqa Hanzala mooy moom saaba yi looloo ñoom gis nga aaya alquran bu ñu aaya buy wax loo xam ne di wax ay comportement yu baaxut ak yu mel nii ñoom duñ ñëw naan juude xam naa Moussa lay waxal Moussa mi Moussa Ndiaye mi <laughs> ni boo demee aaya yi moom lay wax déedéet ñoom doom ñoo def lool de xam nga lu ñu def dañ naan ñoom affaire bi seen bopp dañuy jàpp ne ñoom seen bopp la wax la borom bi di wax voilà. ñoom dañuy il s'approprie ces vers nañ koy jàpp ngir argent comptant ngir seen bopp nañ ci fajoo ba pare xool lu muy dëjee est-ce que ñu ngi alhamdulilah ñu yokk xam ne ba léegi defaguñ wa ma qadarullah haqq qadri waaye nattaguñ borom bi dëgg dëgg nañ koy natt bu nee ne mataluñ ko ne comme ñun ñii lay wax waaw <laughs> mu ne kon naafaqa Hanzala yonent bi alayhi salaam mais Hanzala lii ngay wax naan ko lu ko dal mais nekk na naafiq yonent bi alayhi salaatu ko wa maa zaak waa lu waral lool ndax boo ne <laughs> nekk naafiq mooy lan mooy wane ne nekk na naafiq wa maa zaak waa Hanzala wa maa zaak loolu luy wane ne nekk nga naafiq Hanzala ah. qultu nee na ma ne ko ya rasulallah mu wax ko li mu waxoon as-Siddiq radiyallahu anhu nakunu indaka tudakkiruna bin-naari wal-janna ka-annaa ra'yul 'ayn ñun daal dañuy nekk fi yow yow new ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ah nga ñuy fàttali safara ak ajjana mel ni dañ koy gis ak suñu gët suñu bët suñu gët yi suñu bët yi mel ni dañ suñu xaal mooy dañuy nekk di ko xool di gis ñaari réalité yoo yile waaye fa ida xarajna min indik waaye buñ génnee fi yow aafasna al azwaaj ñu jaxasoog suñu soxna yi ah ñu préoccupé ñu wal awlaad ak suñu doom yi wa dayaat ak yi nga xam ne mooy moom la ñuy dunde suñu liggéey yeeg yooyu ak yi ñuy suñuy activité yeeg suñu yooyu nasiina kasiira ñu fàtte lu bari lii la daal yonent waaye saa moo tax ma ne naafaqa Hanzala Hanzala na Allah Allah mu ngi noonu parce que xaal bi ma doon nekke buñ ci yow li muraqaba ak borom bi di fuglu borom bi ci di bàyyi xel borom bi ci lépp xalaat yu ko ci moom loolu bu ñu fi jógee ba nekk ci ñu la wax loolu dañ koy loolu day am benn arrêt quoi benn coupure ñu fàtte lu bari fa qaala rasulullah yonent bi alayhi yàlla li ne ko walladi nafsi bi yadihi law taduumuuna ala maa takuunuuna alayhi indi wa fi dhikri la saafahatkum al-malaa'ika ala furushikum wa fi turuqikum walaakin yaa Hanzalatu saa'atan wa saa'atan saa'atan wa saa'atan saa'atan wa saa'atan. Allah, yéen a ngi koy saabsaab ne ko walladhii nafsii biyadihi maa ngi waat ci ki nga xam ne sama bakkan man rasulullah sallallahu mu ngi ci loxo muy borom bi tabaraka wa taala law tadumuun cay bu doon ne da ngeen di sax am stabilité ala ma takununa alayhi indi ci kaw xaal bi ngeen doon nekke bu ngeen newee ci man ka nga junj ko bu doon xaal boobu ci ngeen di yem walidaalika umirtu mooy ah fastaqim kama umirtu wa man taaba ma'ak wala tatghaw gis nga istiqaama boobu boo ko amoon tegu mooy xaal bii nga bi nga xam ne da ngeen sax ci xaal bi ngeen di nekk bu ngeen nekkee ci man mu noon ne da ngeen sax wa fi zikri sax di yi nga wax noonu bu ngeen demee di jaxasoo seen soxna yeeg seen njaboot yeeg seen liggéey bi du la dox yaa ngi koy def gisoo loolee mais yaa ngi gis boroom bi avant sax ngay gis loolee di gis borom bi à travers ñoo nga xam ne borom bi ngay jëflanteel nga xam ne loolu dalay connecté direct vitre perpétuelle du dox malgré koo man di nekk nit ñi jàpp ne yee moom ñu fi àddina la déedéet sa waaye bu fa newee ak bu nee ci amul différence parce que tout le temps moom son cœur est connecté à Allah à chaque fois mu ne gis nga nag bu ngeen doon sax ci loolu moo tax zikr euh, dinañ ci ñëw ci bunt yi quoi waaw lu ci yonent bi alayhi salaatu salaam wax noonu ñoo gënee ëpp solo leneen quoi Allahu akbar waaye nga dégg ko naan ah kon de mën naay si kar rek léegi sax ma jaay julli yi eh? zikr bi dina rëy mooy julli dama lekk xanaa xamoo li ngay wax jullee dina rëy ci zikr yi waaw waaw yow xanaa da ngay nelaw <laughs> wa aqimu salaata lu tax li zikri yi <laughs> taxawal julli ngir di ma fàttali zikr waaw kon nag loolu la kon mu ne bu ngeen doon sax ci xaal boobu ak di sikkar bi fàttale ko seen borom te di ko tudd saa su xam nga luy xew la saafahatkumul malaa'ikatu ala furushikum wa fi turuqikum konoon te kon gis nga malaakatu rahmaan malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam mais dañuy saafu wante génn loo loo loo ala furushikum ci seen war yi dañu nekk seen lal yeeg seen soxna yeeg seen lu leen neex wa fi turqikum ak seen mbedd yi di dox seen i i yitte di dem ak a ñëw ah jël sa oto taal fii ngir fooy dem wala jël saw fas wala jël sa sa sa mooy sa ñaari tànk sa ñaari pied di dox di daje malaaka yi ñu leen di saafu wante yéen ci mbedd yeeg seen kawlal yi kon bu boobaa mooy. xaal bi nga jàpp ne sax yaa ak seen soxna yi doonte ne ngeen ciy nekk waay zikr bi amaale zikr bële malaaka yi xaal bu ngeen man di nekk dañuy ñëw di saaf wante géer di leen nuyu Allah Allah ma masha Allah masha Allah non masha am na ñoo xam ne rek borom bi may na leen lii moo tax ñoom dañuy waxtaan ak malaaka yi dañuy gis malaaka yi di waxtaan ak ñoom te ci saxaaba yi radiyallahu anhu waxoon nañ la Seydina Imran ibn Husayn radiyallahu anhu wa ardaah wala radiyallahu anhuma malaaka yi dañ ko doon nuyu di saaf wonte moom Allah kon walakin waaye mooy ci seen xaal yépp dañuy duñu sax di nekk ak yéen waaw ndax inna alladhina qaalu rabbuna allah thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaa'ika suñu woon nee na gis nga gaa yi nga xamante ni nii qaalu dañu wax rabbuna allah kii suñu boroom moom la ñuy jaam moo am sañ-sañ yi ñu tëral la ka teggi la ka ak di ñu digal ñuy def muy tere ñuy baax te moom lañ am sañ sañ moom dong lañ ma yellal ñu say sellal ñu koy jaamoo ak di ko yaakaar ci lépp ak di ko delloo suñu lépp te xam ne lépp lu ñu am mooma lépp lu ñu ñàkk mooma lépp lu fi xew mooma lépp lu xew mooma summa istaqaamu ginnaaw bi ñu tongooral ndax loolu mooy kalimatu laa ilaha illa allah la mu laaj ñu teg ci seen tànk te duñu ko teerloo duñ ko jéng moom laa doon wax tànk ci saar bële ah, waliza kii fastaqim kama alhamdulillah fastaqim kama umirt wa man ma'ak wala tatghaw waaw gis ngeen ñu dégg ci noonu te duñu ko wàcc bi yonent bi saa saa bi wax mooy istiqaama yow xaal bi ngay bi bi saxaaba yi doon am buñ nekk yonent bi alayhi salaatu salaam te moom képp kuy ndono yonent bi alayhi salaatu boo newee ci jotaayam ba pare day diviser loo xam ne iblis du fa ñemee jege iblis ak i mbokkam ak yépp xalaati iblis ak yooyu day fay sore li nga xam ne moo leen di muur mooy yërmande borom bi tabaaraka wa taala te lool ñuy sikkar kese yonent bi saa saam xamal nañu ne malaaka yi noonu la def inna lillahi dinañ ko gis tamit ci téere malaa'ika am na malaaka yoo xamante ni foo doona yoo xam dañuy wër yaltamisuuna majaalisa zikr li ñuy xool mooy bërëb yi nga xam ne fa la ñuy tudde borom bi tabaaraka wa ta'aala di ko ci fàttale ko bu ñu ko gisee ñu woowante ah lu ma jox leen ci leen tax a jóg bu ñëwee ñu daal di leen muur ak seeni laaf fa ghashiyatuhumul malaa'ika léegi rahma yërmande gi di wàcc waaw kon loolu nga xam ne loolu daanaka façon saafu wante la nii bii bu doon ne nii la ñuy toll di ko def saa ne. fu ñu man di nekk malaaka yi dañuy saafoonteek ñoom te du ñu am dëkk nit ñi ay malaaka lañ di saafoonteek ñoom mooy summa istaqaamu suñu boroom ne ñi mel noonu tatanazzalu alayhimul malaa'ika wat naa ne malaaka yi dinaa leen wàcc ci ñoom dañ laa dañuy wàcc ci ñoom lépp loo xam ne lu war a tiital nit la ñu naan leen am laa taxaafu ci seen kanam bu leen ragal ci ñu nekk seen kanam bu leen am dara lu ngeen di ragal wala tahzanu ta bu leen yàq bu leen amul tiis ci jot jàll waaye yéen daal seen àddina xam nga lan la wa abshiru dee leen bëggee nekk leen ci mbégte perpétuel moo tax jullit boo xam dëgg-dëgg bu connecté wu borom tout le temps il est souriant le temps il est dans l'euphorie boo xam ne day kontaan saa su nekk nga di problème xew gaa yëpp tiit ñu est-ce que dinañ ko dégg hay way ñee kii fa kii kii kii sera sauvé mais moom boo ko gisee dangay foog ne waa ji beneen planète la nekk tellement il a la tranquillité du cœur xol bi daa dal parce que bi zikrillah bële borom bi ne tatma innul qulub moom il est en zikr perpétuel du boromam di fàttaliku boromam perpétuellement ci loo xam ne lu dox malaaka yi di ko daal min indi rabbihim tukkee ci seen borom kon yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngeen meloon noonu malaaka yi dañuy saafu wante yéen ala furuusikum seen lan yi waaw wa fi ak ci seen yoon yi mooy ci seen xaal yi bu dee xaal yi nii nga xam ne benn du ci xaalu jaamu yàlla du fi mooy ci cosaan benn du ci xaalu jaamu yàlla tëdd ci sa lal yow wala sa soxna wala ñeneen wala nga di dox ci mbedd yi loolu est-ce que jaamu yàlla la luñ naan ku dox ci mbedd rek jaamu na yàlla mu ne maa mooy yooyu noonu xaal yooyu malaaka yi ciy saafoonte yéen lan ngeen di xalaat kon ci jaamu yàlla yi mu ne ko nag dalal xelam walakin ya Hanzalatu sa'atan wa sa'a waaye Hanzal <laughs> euh, saatan fa saa ndànk ndànk la waaw mooy mbir yi du ñëpp la borom bi may lool ah. affaire yi kii deux jours nga ñëw àgg directement am xaal yi sax ñu bari borom bi daa am fu mel ni jaarloo mais nag borom boobu obligé wu il n'est kenn tënku ko borom bi du jaam bañ koy tënk ci dara que il ñëw foog na jaar fi ñi am na ñoo xam ne da leen di brûler étape yëpp. te loolu fadlullahi la fi ñuy jaar nga gis ñuy galère ñu naan kii jaar na fii jaar na fii jaar na fii boroom xam-xam sàngam nitu yàlla sàngam ñu bari seenu galère jaar ak coono am am am na ñoo ne borom bi ci mbaaxam la leen di may lool te duñ jaar fa gaa jaar loolu nag nga naan ah tax ñu ne la borom bi moo ko wax zalika lii fadlullahi ngëneelu yàlla la yu tiihi man yasha moo koy jox ku ko soob paa yéen ko soob yéen jaar ku leen soob déedéet wallahu te borom bi dul fadlil azim mooy borom ngëneel gu mag bi bu la jaaxalee ñaanal borom bi mu may la ci loolu moo gëm nga nekk fi naan loolu nan la mën a nekk alors que diw mu mag bi ñu sonn woon dañ naan la mais lu tax ñun ñu war a sonn tout le temps borom bi lu ko neex lay def tadu ci tàgg bu mbindeef xoolul état daamu kenn wa ma sha'a rek lay def waaw wa ma sha'a kaan wa ma lam yasha lam yakun waaw fa mumtani'un kayfa sha'a ahtaka borom fa ma sha'aka li ko soob dong mooy nekk wa ma lam yasha lu ko soobul fa mumtani'un dafa o impossible jomb lool manu la nekk kayfa sha'a ahtakam lu ko soob noonu lay attee te noonu lay doxale mbir kon nag mu ne yaa Hanzalatu saa'atan fa saa'a ndànk ndànk la rek waaye sa fa Hanzal ndànk ndànk mooy par ndànk ndànk ngeen di am nag étape bi nga xam ne da di far xaal bi ngeen nekk ci man bu ngeen demee ci seen kër yi seen liggéeyukaay yi ngeen des ci xaal boobu ndànk-ndànk ngeen koy amee en général kon ndànk-ndànk xel walla le fait instant bii amoo ko waaye ndànk-ndànk demal moo tax tarbiya le fait que loolu am solo ñi ñëw ci antiwaayu saa saa après ndànk-ndànk dañuy commencer dootu dootu amati différence bu rëy. en tout cas bi amati coupure entre seen xol aju bi muy aju seen borom buñ génnee ci yonent bi alayhi salaam ndax ma su génne saxaaba yi même buñ nee feneen seen xel seen xol du dañ ci yàlla mais mooy intensité bi ñu doon day day bese dañ naan comme si coupure courant bi dañ bese waaw dafa lampe projecteur bi daa leeroon nañ jekki ñu bese volts mu commencé mel ni benn sondeel alors que moo doon rayon bi fii ñëpp ko doon leeral njëkk rek affaire bi mel ni benn sondeel loolu wax day wàññeeku mais masu la dog ci mu ne ko nag ndànk ndànk la rek yaa Hanzalatu sa'atan fa sa'a waa mooy lii la waaw lii nag yëkki ne loolu desul nag naafiq di nga yaa Hanzala waaw léegi nag di teewlu ñu ngeen di am ba am connexion perpétuelle boobu ak zikr perpétuel googu ci seen boroom ndànk-ndànk waaw ndànk-ndànk rek après seen lépp lay mujj nekk noonu waaw alors suyuux yi loolu lañuy xëcc ci seen taalibe yi ngir ñoom du xaal bi ñuy nekk ci jullit léegi euh, lii lii nii may wax nii mooy ci état yu normaux yi ah léeg-léeg nga dégg ñoo xam ne ay borom xam-xam yoo xam ne bu ñuy wax da nga am na ñi ñi ñoo ñoo ñoo rafet ñii daal ñoo rafet ñoo rafet kii quoi ñii ñoo seen seen seen euh, kii ni seen njorta wallahi di wax naan <laughs> mu ngi mel ni joxe exemple gis nga booy julli ni ngay féexe boo boo boo nekkee ci difficulté ni julli ñaari rakk ni ngay féere ah ma ne ah waaw bon <laughs> sëriñ bi da daa baax waaye ah man moom yóbbul loolu quoi sincèrement nag yóbbuma loolu que <laughs> ni fii mu ne damay fiix nekk ci problème lu rëy nga dug jël ñaari rakk fiix ah maa ne saatan fa saa rek li yonent baay saa saa wax waaye nag à vrai dire <laughs> <laughs> man moom ah <laughs> loolu fa sa'a ah, ya fallu daal kon fa sa'a sa'atan fa sa'a sa'atan fa sa'a waaw <laughs> xanaa ñu wax loolu minna ah léegi kon bi foofu la hadis bi yëpp mu ne rawahu muslim mu ne salaata maraat ñetti yoon la ko yeneen tubaab yi saa saa mu ne rawaahu solo na ko muslimun al imaamu muslim ibnul hajjaaji al qushayri an-naysaburi ne ko noonu al imaamu ahmad ibn muhammad sëriñam solo na ko na ko noonu euh, al imaamu tirmidhi taalib imaamu muslim rahmatullahi alayhi ak al imaam ibnu maajah al qazwini rahmatullahi alal jamii ñoom ñi ñoo ko solo ci waa kutubu sitta walillahi alhamdu wal minna léegi benn xadiis a ci des waaye xadiis moom lañ bàyyi bii di ñëw parce que insha léegi wan eh, eh, eh, ban lëkkaale ban lëkkaale ban la am ak suñ bi lañ naan la mooy al iqtisaadu fi al ibaada jublu ci jaamu yàlla li nga àttan loo xam ne diñ ci mën a sax te doo ëppal te doo gàttañ mooy lii la moo yeneen ti bari saa saam da ko bëgg wax Hanzala ne ko gis nga xaal bi ngeen di nekk bu ngeen nee fi man ndànk ndànk mooy amul ak tiir jàpp ne pour tour bërit bërit nga am ko déedéet ndànk ndànk waaw mooy jaamu yàlla yi ndànk ndànk rek xaal yii zikr perpétuel ndànk ndànk ci la ko borom bi nag di saxale ci sa xol foo man di dem nag mu nekk loolu waaw kon ndànk ndànk rek waaw waaw ko aywa kon nag Eh, non ndànk ndànk sa'atan fa sa'a kon nag mu ngi noonu te tamit di ci leeral que nit am na lu mu boo amee lu la jaaxal ci sa bopp demal nga laaj ko ñu xam tiit nga ci sa bopp ndax état yoo ñooy yëg jamono yi sa xol ba jàpp ne yow baaxatoo yàqule nga loolu du da toog rek après nga nekk koo xam ne nekk ci anxiété sa xol bi xat. fuñ la ku la gis sax xam ne yow sa xel mi new fi te demul ci yàlla de yaa ngi tiit jàpp ne yow moom yàqu nga ba faw léegi daal yenn yi sax jaratul nekk di jaamu yenn yàlla yeeg yooyu jaratu ko ndax yow moom de toute façon t'es perdu d'avance déedéet demal xool ku xam ku doon yonent bi alayhi salaam ku yor xam-xamu yonent bi alayhi salaam mu leeral la li la daal indiwaat la ba nga xam ni déedéet bul jàpp ne loolu dalaa def ku bon bal déedéet loolu sax siinu mbaax la waaw ndax borom bi bu la bëggul woon du la xamal loolu ci sa bopp du la yëgal loolu ci sa bopp da lay bàyyi rek ngay fërëx fërëx dem te en leer ba ni mu lay jàppe daal di lay teg la war ci yow ndax defoo fi woon loo xam ne moom la gërëmoon moom borom bi tabaaraka wa taala kon nag ñu daal di yem nii ba bii di ñëw insha allah kon ñu jël xadiis bu mu jóge hmm, xadiis mawlana ibnu abbasin alxabru albahr